Hmm. kon hadis bi hmm. ah. mooy la kon dañuy wax lëkkaaleem ak suñu bunt bi ne xaraam gi nga xam ne moom lañ xaraamal nit ki di wax tere guñ tere naan mutur naa bi naw i kaza dañ ñoo tawal ci euh, ah Euh, biddiw sàngam ak sàngam waaw ah mooy kàddu gépp kàddu goo xam ne dala mën a yóbbu ci kéefër moytu ko te dañ koo gëmul mooy arab yi dañoo doon passe-passe yooyu quoi <laughs> dañ fi bàyyi yàlla jël mbir yi di ko wékk ci ay ay bindeef yoo xam ne ñoom ñoom duñu ci dara yow ab biddiw biddiw day xalaat ah biddiw day xalaat ngelaw li day xalaat jant bi dañuy xalaat yow yaakaar nga ne ak nafu ak ak durru mën na yoo tukkee ci loolu ci seen seen seen seen noonu quoi mooy njariñ ak lor yaakaar nga ne dina tukkee ci ñooñ ah est-ce amul ki leen fi def li leen def loolu kooku lañ war a wax ah ci moom lañ war a jublu moom la ñu da jëlloo jukkil ci yi nga xamante ne mooy yu neex yi te yu naqar yi ñu ñaan ko mu musal nit ci te bu ñu balee ci dogalam ñu daal di koy muñ te delluwaat ci moom ah kay moo al imam an-Nawawi ne wa amma maana al hadiis léegi Hudaybiya bon après nañ ci ñëw nañu wax maanaa côté bii ba bara Hudaybiya moom bon euh, Zayd ibn Khalid nee na ci amoon waaw abwaabuwaatun ushayrun thumma ghazwatu safwaanin wa badru qitaalin ma'a sulaymihim ah ah abwaa buwaatun mooy xare yonent saa salaam lañu Seydi Alxaaji Maalik di tuddal noonu radiyallahu anhu ci xilaaf mu ne abwaabuwaatun ushayrun thumma ghazwatu safwaanin wa badru qitaalin ma'a sulaymihim wa qaynuqaa'un sawiiqun ba'dahu ghatafaanun thumma buhraanu uhdun waqa'atul ghumami hamraa nadiirun riqaa'un maw'idun ma'duumatun muraysii'un wal ahzaabu laa tanami hamraa nadiirun riqaa'un maw'idun ma'duumatun muraysii'un wal ahzaabu laa tanami hmm? ah? ahzaab léegi mu ne bu ci tegu mooy mooy mooy kii euh, wal ahzaabu la tanami waay waaw non wa umratun lil qada non non loolu mooy après way ca nañ jëlaat <laughs> abwaabu waatunun shayrun thumma ghazwatu safwaanin wa badru qitaalin ma sulaymihim ah lu la affaire bi ñëwul léegi laa xool xam ah, maasulay mihimi wa qaynuqa'un sawiqun ba'dahu ghatafanun thumma buhranu uhd waqatul ghumami hamra nadirun riqa'un maw'idun ma'a dumatin muraysi'u wal ahzabu la tanami ah, bi ci te quraydatun voilà thumma lihyanun voilà hudaybiyatun qurayzatun thumma lihyanun hudaybiyatun wa ghabatun khaybarun wabil qurastalimi wa umratun lilqada fathun hunaynun wa ta'ifun tabukun li ruumin fi qusurihim voilà xare yangog alhamdulillah yar wi daa camoon kan eh, mooy kon qurayzatun après ghazwatu qurayza banu qurayza parce que Ahzâb moo ci tegu waaw kàccoor yi coalisé woon contre yonent sa alayhi salaam ci yahuud yeek waa Quraysh waa Ghatafaan ñi nga xamante ne ci araab yi bañ l'islam moo deewoon ci seen xol yi <laughs> waaw ñoom ñooñu Qurayzatun summa Lihyaanun Banu Lihyaan kàccoor yu ma jaar léegi nag Hudaybiya dooru ñëw waaw kay Hudaybiya boobu yomb naa xam kañ la xewoon mooy Dhu Qa'da la waaw parce que euh, mooy fin wu année l'an juróom-benneelu at mi ginnaaw li nga xamante ne mooy euh, euh, gàddaay yonent bi alayhi salaatu salaam ci la ci Dhul Qa'da wala Dhu Qa'da ci la génn ngir dem. daldi dem euh, euh, euh, umra ji waaw gaa yi nag ne ko du ci dal waa Quraysh waaw kay ci lañ ci la ñëwoon ba Xudaybiya foofu mu soo ci buntu Makka léegi boo demee dañ la koy war ne la fii mooy Xudaybiya Ji'rana beneen côté bi nangam ak nangam ana ah. léegi yooyu saa salaam daal di campé foofu ak ay saxaabaam radiyallahu anhum waa Makka di yónnee ay émissaire ne du ngeen fi dugg quoi <laughs> waaw daal di leen di ay émissaires yoo xam ne mooy ñoo xam ne ñooy dem wax ak moom waaw yónni nañ Budayl ibn Warqa al-Khuzaa'i yónni Mikraz ibn Hafs ba pare yónni al-Hulays ibn ne kon sangu Ahaabishi muy gaa yu nga xam ne ñoo woon ci suufu Makka waaye amuñu benn lien ak xabasa yi ah éthiopiens yi non ñooñ ay gaay lañ yoo xam ne côté ci suufu Makka lañ dëkkoon ah, nga xam ne ci banul Xaaris ibn Abdi Manaat ci ñooñele lañ bokkoon waaw am na dañu màggaloon affaire yàllaay Quraysh yeeg yooyu ba mu gisee yeneen sa salaam gis waaye dem <laughs> gis ay gëléem ay kii mu delluwaat ci waa Makka ni ñuy bëgguñu xeex eh! waaw de bàyyi leen kii laa wax mu ñëw ci kaaba gi waa Makka na ko yow dof nga boo xam ne xamoo dara waaw mooy ñenn ñi quoi rek mu mer te daa amoon coali coalition gi ay accord entre ñoom ak waa Makka kuñ ci am problème keneen ki jàppale la eh, bi mu waxee lool nag gaa xam ne eh, problème diplomatique li ñu naan incident diplomatique nag day am parce que nee leen ah man maay wax ngeen may wax loolu nit dina jóge fële ñëw ci kaaba gi bëgg koo wër yoon nekk jàmm ngeen ne du fi yooyu même bu dee Muhammad la sama yoon naw ci par force ma ma Makka tey ngeen xam yéen yéen yéen yéen ñu ngeen ko tekkal seen allié lañ mais lan est ce que moo nekkoon suñu alliance yi gaa yi gaa yi xam ne eh, incident diplomatique parce que ahabish yi nga xam ne Quraysh nit ñeen jàppale woon Uhud <laughs> Uhud mu doon Quraysh yi kese duñ dem de ahabish yi nga xam ne dañ cee jàppoon baax te tamit yàgg jàppale quoi te accord yooyu accord stratégique la quoi gars yi nag mais bo seen kilifa ne bon gars ne attention euh, bon alxulays bo xoolal euh, euh, bul bul bul bul gaawtu bon li ñu wax ni ëppal ñi ci ñun ñoo wax lii waaye déedéet baal baal rek après ñun dinañ waxtaan ak moom ci jàmm waaw daal di koy tempérer <laughs> waaw <laughs> waaw <laughs> <laughs> ngir mu bañ a yóbbu quand <laughs> ah, ah, yàq accord boobu ndax moo doon kilifa ga de après ñu yónni Urwa ibn Mas'ud quatrième émissaire jóge woon Saqif dégg ne ni yaayam ya parce yaayam fa la jóge woon ñoom Abu Sufyan ñoom ñooy ay mbokkam quoi <laughs> léegi eh, nga xam ne eh, eh, fa la jóge woon daal di benn kii Subay'a bint Abdu Shams moo doon kiiwam quoi moo doon ndayam waaw sëyi woon Taayif nag bu ñu déggee ne nijaayam yeneen saa salaam ñu ñëw Makka nag mu dem ne da leen di jàppale ci la ñëwoon naan yeneen saa naan day jéem euh, wane ne daa familier yeneen saa salaam di wax ak moom bi xëcc sikkim bi. am benn saxaaba bu jël ay jaasi <laughs> jaaseem la jël mooy côté bi du dagg di ko dóor ci loxoom ne ko hé teggil sa loxo bi ci sikkim yonent bi alayhi wóor na yàlla waaw billahi boo boo deful lii ma la wax booy gis ne boo xëccaatee sa loxo bi doo yóbbaale waat loxo bindilul sa loxo bi ci fikk mu yooyu saa sala <laughs> mu i waaye kii yow yaa bon way xaka waay wa ne yoneen dana yoneen saasam nii eh, nii kii moo yées bon nooy waxe nii ngay wax ak man may wax waxul yow nga ñëw di kii waa ji ne ko ma ne dangay dof doflu gis nga bu ma la ko waxaatee teggil sa loxo ci sikki mu yonent bi alayhi salaam sinon wóor na ma la ko waxaatee sa loxo bi bu ma jaasi ji laa jël bu ma ko ci fëggee day dagg saa yi ne waa mii yooyu mais man haa yaa Muhammad mais Muhammad kii kan la <laughs> parce dañu kakule woon loolu day wane ne mooy bon mooy dañu muuroon seen mooy xar kanam gisoo ko woon laa bëgg a wax voilà parce que sinon bu doon ne dafa leer da ko doon xam ne kii la mooy leeroon na ne kii seet xamul kan la quoi yeneen saa salaam daal di muuñ ne ko ibnu axika ne ko sa doomu frère bi la sa doomu mbokk bi la al-Mughira ibn Shu'ba sa doomu frère bi moo nekk nii al-Mughira la mu ne ji xanaa kay déedéet ay xudar <laughs> yow démb laa pare ci njombe gi nga fi def man man sa baay te xare moo naroon am Taayif Taqiif ndax tojaange gu rëy gi nga def xam nga al-Mughira radiyallahu anhu moom moo ñëwoon rey gaaya <laughs> Taqiif la jóge woon wala dëkkoon Taayif ànd ak ay cousin wam ñu dem seeti buurab Iskandariya al-Muqawqis biñ demee ak al-Muqawqis al-Muqawqis nag mbokkam yooyu la gën a xam quoi mu teral leen teral bu rëy jox mbokkam yooyu ay cadeau yu bari Abdullah ko waaye li ak ñii dafa tuuti mu xeeb ko quoi léegi bi ñuy ñibbi jëlee laa dafa sàngara soo xam ne mooy bi nga xam ne kenn dul yëw ko waaw kenn kenn ci ndox mu def ci xelam ne ñii bu ñuy ñibbi ñun ñëpp laay rey nangu alal ji ah dem Medina ca Muhammad daal di tuub ma sama yoon laa ci xaaral rek <laughs> nee nañu dem ñuy ñibbi jóge ci Muqawqis l'Iskandariya al-Iskandariya wala <laughs> Alexandrie de l'Égypte ñu ñëw ba ci yoon bi sawaay jël sàngara ne da leen di servir comme ñoom rek toog au lieu mu diluer ko def ci ndox wàññi dose bi duyewu ko noonu la leen koy joxe gaay di naan di naan di naan ba nga xam ne ñii mënatuñ dara mu rey leen jëlépp alal gi daal di dem Medina ak si fekk yoneen saa sama ngi toog ci mbooloo moo xam ne Seydina Abu Bakar moo Seydina Abu Bakar naka lu ko gis ne ko Mughira ana <laughs> mu ne naa leen <laughs> non non leen a rey jël alal ji ñoroon yëpp mu ngi nii damaa ñëw nag ngir tuub si yeneen saa saa ne ko amma islaamuka sa tuub yàlla moom kenn du ñëw di dugg ci lislaam ñu naan la doo dugg ci lislaam waxoon nañ ko fi fànn yeneen waaw waaye nag kanta alal ji nga fi indi dara lañ ci lu nag amma islaamuka fa naam wa amal maal fala waaw bu kenn yaakaar di nga def alal luubal fóoróol ak lu la neex ak alamu njuuj njaaj jóge ne indi ko ci dëkku bii di Medinatul Munawwara ma ne waxuma dem fa di ko jox non mooy ki tax ñu naan Medina mu yonent bi sallallahu alayhi boppam jox ko alal jooj taxul loolu dagan léegi xalaatal ma ñu naan la Serigne diw moom ba bañ sàcc bi jëlee sàcc alalum réew yoom ko joxee la la la texe doo bàyyi wax lu amul nan la mën a texee <laughs> ñun dinañ xalaat une semaine wala dañoo xamul dara wala xamuñ ni inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba yonent ka asam ne borom bi dafa teey du nangu lu dul lu teey waa ji sàcc aradu furóodat yu mel noonu ak nax nit ñeeg nguruj ak riba daal di ñëw def ko ci jumaay sàngam wala sëriñ sàngam la ko jox ñu ne nag loolu nag fële ay mbiram ubbeekoo waxu ngeen dëgg bu dee ay mbiram tëb na di ñu dox istidraaju borom bi la borom bi moo koy jay ñaata kam min min min kaccoor ñaata ci kaccoor ñoo nekk ci lu bon seen affaire na ni day gën a dox waaw mel ni seen affaire day gën a dox ndekete yoo jayum borom bi la borom bee leen di day jay de sanastadrijuhum moo nekk noonu dama leen di jay min haythu la ya'lamun ba fu ñu xamul seen lépp di dox ñu jàpp ne lii mooy wane ne nekk ci dëgg alors que newuñ ci tus wa umli lahum ma leen fiy déegadi gi leen yokkal seen alal seen dund gi di gën a baax te ci mooy yàlla la ñuy moom la ñuy noyyi bëccëg ak li yàlla tere mais teewul CA yi chiffre d'affaires yi di gën a sauter di gën a tëb mbir yi di gën a dox xaalis bi di gën a l'argent coule à flot gaa yi jàpp ne loolu mooy wane ne mu ngi yu baax newul ci dara loolu njayum borom wa umli lahum ba bés bi ma leen di jàppe dinañ xam ne inna kaydi matin sama jàpp bu dëgër la ta laa leen di dóor waaw xanaa borom bi waxul woon falamma nasu ma zukkiru bihi alayhim abwaaba kulli shay hatta idha farihu bima utu axazat axadnaahum baxtatan fa idha hum mublisuun waaw way mu ne gaa yi ma doon yónni ay yonent ah di leen teg ay naqar ay mettit ngir ñu dellu ci man faale wuñu yooyu ay tremblement de terre di am yooyu yëpp borom bi defu ko pour comme ça ah, ngir ñu dellu ci borom bi déedéet ay tsunami ay coronavirus ay feebar loolu day ñëw fuuf yu bari bakkan yu bari waaw la'allahum yatadarra'un ngir ñu toroxlu dellu ci seen borom yaakaar nga ne ñii borom bi kaste woon ci seen xol ne ñii du luñ ko faale te mooy ñëpp ci ñoom mais loolu yëngalu leen waaw waaw defuñ ko loolu rappel yooyu nga xam rappel la yu leen borom bi di def jekki économie bi rës ñëpp naan waaw man kay léegi non moom patron yi dootuñ ma sonal yii coronavirus bi léegi ñun dañ ci jàngeloo xam ne non man patron dootuma rey fa dee ah nangam ak nangam ñi xamul jàpp naan xam naa moom gars yi buñ ci génnee toit yii ak nangam yii dinañu dellu ci seen borom ma ne yow yaa xamul yow yow xamoo sunnatallahi fil ard moom lañu borom bi wax nii ci suuratul an'am falamma nasu ma dhukkiru be yooyu yëpp di ay rappel ay fàttali lu leen di teg ngir delloo leen ci boroom boppam mais faalawuñu ko boroom bi ne fatahna alayhim abwaaba kulli shay bu ubbil leen daanaka naan ñu réew mi daanu naan réew sàngam est en faillite waaw faillite mënatuñoo fay salarié yi gouvernement bi manatu tës xuuf maa ñàpp la amatul sax ay moyens waaw nit ñi di feebar manuñ leen a faj hôpitaux yi médecins yi dañuy liggéey kenn manu leen a fay ndax xaalis amul gars yi jàpp ne waa crise économique régionale wala mondiale yooyu yëpp ay rappelu borom bi la gars yi duñ faalewe borom bi nag ubbil leen ñu jóge foofu nag affaire yi ubbi ko après kii wël yi léegi au lieu ñoom lan la ñuy wax la grandeur de notre nation waaw <laughs> ah. waaw qui sait rebondir waaw bu dee français la ne fa di rey nit ñi mel ni un Charles de Gaulle bu feeñaat waaw <laughs> ah. di sauter comme un cabré <laughs> mel ni bëy buy sauter waaw waaw ah. la grandeur de la France de la République française et de des Françaises et des Français yi nga xam ne ñoo tax problème bi gënnoon on ñu ñëpp on se euh, ñu soulever wu malgré ça tenir teg ba mbir mi léegi économie bu doxaat l'argent coule à flot les caisses de l'État sont pleines fees nañ dal waaw borom bi ne loolu lépp ma defal leen ko ba kay yàllaa xam man na nekk ay centaine man na nekk ay milliers année suñu dund yi du dund yi dara ñu gàtt lañ waaw hatta ida farihu bina utu ba nit ñuy bëgge bëggoo xam ne dara yàlla taxul jàpp ne seen seen bopp la voilà ñi daal di nga pompe seen bopp yëgal seen bopp ñandal seen bopp kawi seen bopp voilà la nation telle l'économie d'un telle première puissance wala cinquième wala troisième wala nangam on est sauté de septième en troisième place à la troisième place de l'économie du monde ah ah quelle nation chapeau dégg nga bay caaxaan la borom bi ne axaznaahum baxta bañ nee nag ci loolu di jubile jubile gu yàlla taxut ci leen di jàppe ci mbetteel fa idaa hum mublisuun waaw kon lii mooy li nga xam ne mooy dëgg-dëggale xew waaw kon loolu euh, mooy li nga xam ne moo am quoi waaw lii mooy réalité bi kon Hudaybiya euh, ci loolu ci la mooy alal jooju al-Mughira indi woon yeneen saa sax na ko déedéet léegi nag ñooñu mu rayoon ñooñu loolu lañ ne woon kon loolu mënuñu see jàpp ne sawaay alal ju daganoo nga naan ay mbiram baax na parce que Serigne diw la ko jox wala dëkk religieuse la ko def wala dugal na ko yóbbu na ko Makka yóbbu na ko Medina loolu du dara waaw yeneen saa salam mooy dund ñu indil ko alal ju mel noonu mu ne ko sa alal bu ma ko laal parce que alal lu xaram la waaw ray ay nit jël seen alal <laughs> bi moom kenn ne li déet waaye sa alal jii nga jële ci ñoom duñu ko laal léegi nag alal jooju noonu mooy ñooñ mu rayoon nag daa nga doon indi guerre taal guerre safif parce que bu ko gaay yéegee la xawla gis nga arab yi sawaay ak problème ah xam ne fierté ba guerre naroon am seen diggante parce que ñoom boo bu kenn rayee bokk kenn ñoom dañuy ñëw toññar bi ah waaw alaa laa yajhalanna ahadun alaynaa fa najhala fawqa jahli jahilina ah <laughs> attention bu ñu kenn tooñ de ndax ñun képp ku ñu tooñ dañuy toññar bi laa wax loolu mooy lan mooy du ñu yem boo ñu dammalee benn ba ñëw fukk la ñuy ramasser kërën te fukki bëñ dinañ la ko dammal ñun dañuy toññar <laughs> waaye ba <laughs> ko doon bàkkoo waaye <laughs> kon nag attention na ku nekk def attention ci ñun boo geen ñu laalalee suñu waaso xaw ku jinne di dox kuy dox dox lu ba laalal ñu kenn bis bu ñuy fayu ñu yem ci li ngeen def kese dinañ def loo xam ne <laughs> dañuy toñar bi ñun waaw kon loolu naroon a ni guerre intestine ci biir ñoo xam ne ñoo bokku dëkk ay mbokk lañ léegi bàyyi tëxam bii di Urwa ibn Mas'ud nag moo chargé woon ne gars yi ah ñu dox jàmm ne moom moo chargé wu ne duñu mooy fay indemnisation jëlee yi war a joxe ci ngir boo faatee bi ndàmpaay bi moom dina ko joxe nañ nañ arrêté te jéggal leen rek waaw lii moom waaja baax na bu ñëwoon fii moom dinañ ko lijjanti waaye comme que daa dem ba pare génn ci suñu diine ji nekkoon ñi nga xam ne ñun moom laat mi ñuy jaabu fii ci waa Taif mu génn ci gëmatu ko nee na léegi jullit la mënatuñ joom dara mënuñ ko jote ndax mu nga ci suñu noon bi ñun ñëpp di Muhammad waaw zone <laughs> zone boo xam ne ñun ñun ñun géré ko suñu noon baa koy géré wala yasubillah <laughs> kon nag ah ñu ñaan njekk léegi gaa yi ne leen baax na léegi moom moo doon joxe nag affaire yi nag <laughs> ni yaayam boobu nag moo ñëw bàyyi xam boobu moo ñëw di muy Urwatu ibn Mas'ud moo doon jàpp sikki mu yoneen saa salaam ndekete yoolu yàllay def Urwa moo nekkoon ci watu yoneen saa salaam bi mu jëlee loxoom di ko jàpp ci sikki mu yoneen saa salaam di wax ak moom te la doon wax naan yow yoneen naan yow Muhammad saa <laughs> salaam <laughs> gisuma ne sa gaa yi nii nga àndal nii bon ci wax wolof mën nañ ne arme suppu kànja kese la mooy yow <laughs> ay njaxase euh, tribu arabe yi nga jël ñii dëkk Makka ñii dëkk Yasrib ñii dëkk feneen ñii dëkk feneen ñu ñëw ne dañoo ànd ak yow yow gis nga ñoom ñii bu problème bi am ñuy daw dina fi bàyyi waaw ba Seydina Abu mer nit ñi kenn moo fi bàyyi way nga ne ñun dañuy daw bàyyi ko comme suuf bag na laat amax lu nag tësu ko am <laughs> Seydina Abu Bakar li muy ak ah, bi yëpp yow dafa mer quoi mais dañ ko saa di wax saa yi nee nag <laughs> yeneen saa saam saxaabaam yi nii buy tàng ñuy daw di ko fi bàyyi. waaw ah, Muhammad wat naa ko pare ko wa aymullah mu ngi mel ni maa ngi gis gaa yi bu mbir mi tàng ñuy daw ñu ñuy dawe sori la Seydina Abu Bakar nekkoon ci ginnaaw yeneen saa saam mer <laughs> ne ne ne ne ne ne ko eh. um sus badralaat yow mii seen yàlla boobu Taif ngeen di jaamu maccal pëyam wax xam nga wala nga doon boobu moom bu garaaw la nag bii moom bu garaaw garaaw ñaa nit li muy jaamu ni fi mu ko tollu quoi <laughs> non bii moom bii moom bii moom moom moom waxuma la incident diplomatique bii moom moo raw lépp moom <laughs> ne ko seen yàlla bi demal ba ca moom nga màcc pëyam walla yaa billah ñun ñooy daw bàyyi fi yeneen bi ne saa saa Urwa dafa imaginer wul woon lu mel nii quoi mu ne ma rawatina suñu yàlla yeneen saa saa am na ko hada ibn Abi Quhafa <laughs> ni ko kii doomu abu bi la amaa wallahi lawlaa yadun kaanat laka indi laka afatuka biha walakin hadihi biha mu xam ne ah kon ci Abu lool yëpp day wane ne gaay boo leen gisoon nii doo leen xam ne Ah. Ah, <laughs> mu ne waa ah Abu Bakar mu ko gis nga yow waat naa ci yàlla yow Abu Bakar bu dul woon xéewal goo ma defal jàppale goo xam ne ba ma fa tollee kenn mën kenn dimbaliwuma ko dut yow ba nii may waxe manuma la ko woon a fay te manuma la ko fay loolu laa ci seet loolu laa ci seet ngir bañ la tontu la nga ma defaloon jàppe naa ko lii lii laa ci xool ngir noppi bañ laa tontu tey waaye bu dul loolu loolu sa wax jii du ma ko bàyyi mu daay nag mu jaare noonu dinaa la tontu tontu woo xam ne <laughs> après nag ci la continuer doon jàpp loo si di wax yore ba fa eh, doomu mbokkam bi nag al jël jaasi ji ko teg ci loxo bi na ko teggil sa loxo ci lo fiktum yonent saa salaam balaa ngay xëccaat sa loxo doo ko fa fekk mu ne ko <laughs> yow yaa ñaaw loo waxe te bon xol tàng xol yonent saa salaam moom Muhammad kii kan la mu a ko sa doomu bokk bi mu ne ko waraatekat bu mag bi yow dem rek laa pare ci ci fay tojaange gi nga defoon ba mu naroon a indi xare biir Taif nga ñëw di wax ak sa baay tax ñii ndekete yaa taxaw nii traître que tu te yow Mughira traître <laughs> après bon après ci la waa bi mu delloo ci la doon wax waa Quraysh nag ne leen yaa Quraysh eh, yaa ma'shara Quraysh inni qad ji'tu Kisra fi mulkihi wa Qaysara fi mulkihi wan-Najaashiyya fii mulkihi wa innii wallaahi maa ra'aytu malikan fii qawmin qat mislu Muhammadin fii ashaabihi wala misla Muhammadin fii ashaabihi walaqad ra'aytu qawman laa yusallimuunahu li shay'in abadan fahuwa ra'yukum imaamul Buxaari indi na ko ci yeneen terme yu wuteeg ni ko imaam Ibnu Ishaq borom tas borom borom siira bi indi waaw ah, waaw Abdullah ci la loolu waxee ne lim delloo nag ci waa Quraysh war a def compte rendu ndax ku fa jóge woon nag ci seen émissaires yi da doon def compte rendu ma ne leen gis ngeen yéen waa Quraysh parce que Quraysh loolu da doon yónni ay émissaires ngir palper est-ce que gars yi pare nañu ci pour. esprit jullit ñi ni ñu ñëwee xeex lañu fi ñëwee esprit belliqueux wala nangam nangam moo tax ñu doon yónni gars yi par benn benn. bi leen war wanee may leen ba ma dem ñu ne ko yow demal mu dem léegi yu ñëwee mu ne leen nag yaa soro Quraysh gi nga yéen yéen waa Quraysh li faa Quraysh ah man de dem naa ci Kisra gis nga kes foowe ñu gisoon keroog bi yeneen saa salaam doon tere ñuy woowe nit shaahan shaah <laughs> moom mañ ko doon woowe nag shahan shah buuri buuri malikul muluk di Kisra mu ñàkk taalibi <laughs> mu ne man di dem naa fa moom dikkal naa ko de su nguur ga nag fastam man dem naa Kisra accueillir na ma parce que c'était un grand diplomate moom Urwa ibn Mas'ud as-Saqafi radiyallahu ndax mu na tuub waaye dem naa ci le grand César byzantin Qaysar Hiroqle azim Rum dem naa moom it accueillir na ma ci nguuram ci al Constantiniya Constantinople di tay Istanbul dem naa fa ba fekk ko ci nguuram fi mulka mooy buuri jamono ñoom ñëpp dem naa ci ñoom an-Najashi le grand Négus d'Abyssinie dem naa fa man nii mu accueillir ma ci fastam nguuram pare gis naa ay dagam nan la ñuy doxale moom ak ñooñu nan la ñuy doxale ñoom ñi ñëpp waaye wa inni wallah maa ngi wàcc yàlla man Urwa masumaa gis benn buur ci ñi ma leen tuddal ci ay ñoñam comme ni ma gisi Seydina Muhammad mais moom doon wax Seydina Muhammad Muhammad loolu wax du mu ni mu nekk ci saxaabaan yi ñoom ni ñu ko wormaale ni ñu ko wege ñuuyee nga xam ne dañ doon jàpp ne dañu am droit de vie et de mort ci bakkanu nit ñi mooy yow boo dof dofloo tuuti il suffit ñu xool la bëggoon nga muuñ muuñoo mën nañ na rey leen kii léegi te kenn dañ lay rey ba pare jàpp ne lii mooy li jaam say mbokk kenn du ñemee mer dañuy wane ne sax kontaan nañ moo tax ma ne gis nga jamono ji ñun suñu jamono ji affaire yooyu dafa ne loo xam ne daf ñoo sori waaw waxoon naa nag pour nga jëli bon ba may suivre actualité ku mujj ki dina niru ci jamono ji ñii ñoom Kisra ñii mooy Corée du Nord Kim Kim Kim Kim Kim Kim Kim Jong Un waaw waaw doomu. Jong Il ak euh, Kim Jong Il di doomi Kim Il Sung <laughs> ñooñu ñoom ñoo xaw a niroo lool boo demee mooy ni ñu yore la la Corée du Nord nga xam ne Kim moom bu génnee nii moom yow bu yaboo bu yaboo nga fexe di deviner ay bëgg-bëggam yow. <laughs> sinon mook ray lu la léegi ak naanu ndox la yemale te ñëppay wane ci mel ne bëgg nañ même bu dee seen biir manoo bëgg ñu rayal la sa bokk ngay bëgg mais noonu mooy buur yi lu raw noonu lañ amoon ci ñii seen bañ mais teewul melul mukk ak saxaabaay yonent lay saa sama am na doowam yi radiyallahu buñ nekkee moom ni ñu ko wege ñëli xaaju ñoo ak si foofu xam nga lu waral loolu moo tax ci riwaa imaamul Buxaari bi xam nga lu mu ko wax fa wallahi laqad ataytu Kisra aw kama qaal wala lu mel nii waaw parce que de mémoire laa koy waxee laqad ataytu Kisra fi mulkihi wa Qaysara fi mulkihi wan Najaashiyya fi mulkihi wallahi ma ra'aytu ahadan yu'azzimuhu qawmuhu kama yu'azzimu ashaabu Muhammadin Muhammadan ñi ñëpp dikkal naa leen buuri jamono yi mais wallahi masumaa gis kenn ci ñoom ay ñoñam di la màggal comme ni waa kër Seydina Muhammad ànd noom yi sallallahu alayhi wa sallam di ko màggale mais ci la doon wax ne maa in tanaxama nuxaana yoneen saa salaam ah bu toogee nii war a yàbbi lool mooy tifli lu dul ne kenn ci ñoom moo koy capter booy yow rek daal di koy dab te affaire beeg di woo ko ñi daal di laal sa loxo ngir am ci dara. Allahu akbar maa in tanaxxama nuxaama illa tadaru waaw du dul ne balaa laal suuf gaa yi suti ko laal di ko jàpp ko di ko diwoo ku amul ñu laal laal loxo ka ko yoroon wa ila tawadda'at bu jàppee moom yoneen saa salaam ndoxu jàppam dañ koy xëccoo saway ñooñu ñoo gis ki ñu war a gis moo tax waaw xam nga ñooñu yaakaar nga ne dinañ toog ñu naan yeneen saa sam lii la doon def ñu naan eh, est-ce que loolu sunna la walla farata la <laughs> non ñun ñun moom ñun ñun eh, on est ailleurs ñun ñun feneen lañ waaw ñu nga leen saasam tollu fii yaakaar nga ne dinañ xam ne lii la def moom lii lii de la def yow ngay def lu wuteeg lim def ba pare jàpp na yaa ngi ci dara comme ñun niñ koy defe ba pare prétentieux ñekk taalibe ñàkku euh, euh, euh, yare deku jàpp ne nag kenn ngiruñoo kawe ay daraja te xamuñu pëj walla iyaazu billaah ñun ñoo di caaxaankat ba pare ñu jàpp ne kii mooy kilifaay ñépp ci wàllu diini alors que kii amu kii kii nii kii matu taalibe kii bu nekkoon jamono yeneen saa salaam naafiq lañ koy jàpp na la leer nañ nañu leer nañ ñun léeg-léeg ci ñu naan moo fi gën ni muy ni muy sorek njàngale yeneen saa salaam ci loo xam ne léeg-léeg maa tay la